sayaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alamu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumi'a wa waahid wa ishruun baabu nahyi an muxaatabati alfaasiqi walmubtadi'i wa naxwihimaa bisayyid wa naxwihi walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëw li ñu yemoon ci kitaabul umuur almanhiyyi anhaa ba léegi ci ñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent vingt muy salaatu mi'a wa ishrun tey ñu ngi salaatu mi'a wa waahid wa ishrun hadis biñ mu jëwoon gis suñu chapitre trois cent vingt bi te moom kese la fañ doon moom im ne waan abi hurayrata muy hadis 1724 an abi hurayrata radiyallahu anhu an innabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna axna'a ismin 'inda allahi 'azza wa jalla rajulun tasammaa malika al-amlaak walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer chapitre 321 al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu annahyi aaye bu ñu aaye tere bu ñu tere an muxaatabati faasiqi di jokkalanteeg ki nga xam ne ak génn topp la waaw ku génn topp ab kàccoor wal mubtadi ak ki nga xam ne moom nitu bidaa la wa nahwihima ak ñu mel noonu mooy ñi nga xam ne teguwuñ ci yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëral sori nañu ko waaw ñu mel noo nee ngay wax ak ñoom di leen di leen di leen glorifier di yékkati seen mbir di leen woo ay jox leen ay titre yu pompo yoo xamante ne nii sori nañ nekk ñoo xam ne ñu ko yelloo la comme sayid bi sayid nga naan leen yow sang bi <laughs> waaw wanax wi ak yu mel noonu waaw lii tere bu ñu tere ku mel noonu parce que yaa ngi koy iradi ko pousser ci mbon muy gën a jàpp ne moom li nekk sax noonu la waaw waaw ah. kàccoor ci lee ngeen naan ko ay sang mi ay sëriñ bi ay nangam mooy yooyu yëpp ah sëriñ bi ci wolof mooy sang bi rek que sëriñ moom sang <laughs> waaw doo fekk naafiq ab zindiq boo xam ne ca njom boxtalu nifaq la nekk nga naan ko sayxu suyuxee <laughs> sëriñu sëriñu wala sax nga naan ko cheikh parce que loolu daa tegg waaw déedéet bul def noonu ah. ah bi sayid ah sang bi dañ ko woowee sang bi alors que waa ji kàccoor la borom bi daal la waaw ak yooyu quoi parce que loolu dafa am solo sinon loolu après nit ñi dañuy ñaa ah, comme que moom gaa yi dégg naa ñi xam sax di ko woowee sang bi ñu naan ko sang bi alors que fan la nekk sang bi waaw boo fekkee nit ñi di wax lool yow bul wax loolu ah. ah non non non lakin alimtu xam nga. sa xam-xam dalaa war a jariñ bul fekk li nit ñi wax ngay waxe noonu xoolal li jaadu li dëppook li nga xam ne moo jàngaleem yàlla tabaaraka wa ak yonentam salawaatullahi wa salaamuhu alayhi gaandak moom waaw kon alfaatiq xam nga alfaatiq mooy ki nga xamante ne day wéy ci bàkkaar bu ndaw <laughs> waaw <laughs> waaw ba pare wala mu def mooy bàkkaar bu ndaw la mais mu persister ci continuer ci naan garaawul waaw wala mu def bàkkaar bu mag en public yoo xam ne ci moo ko tey mu leer li kii borom bi amul benn consideration ci xolam quoi voilà waaw bas bidaa maan bi moom mooy ki nga xam ne pas-pas bu bon la yor wuuteeg li fi yonent bi alay saa saam ënde ba pare saytaane daal di koy taaralal mu ciy woo nit ñi ba pare jàpp ne ha voilà <laughs> loolu la lool nag mooy dans les normal lii lañ koy tere mais bu dee ne yow faasiq bi fii mu ne comme yenn buur yi nga xam ne ay kàccoor lañu woon di rayaate rek di ray saxaaba ak naanu ndox la ñemale ñu mel noonu ak ray jël sa bakkan léegi ah kooku nag bu booba ah boo ge bu dee képp ku ko dawul sayid <laughs> mu ray la ah sawaay nee ko sayid <laughs> nee ko sawaay sayid même bu dee sa xol ànduñ ci dax illaa man ukriha gi mooy ñëw wa qalbuhu mutma'innun bil iman waaw waaw ña ba mu des ki nga xam ne dañ koo forcer te bañ koy forcer lañ ko doon forcer xolam moom mu ngi dal ci li nga xamante ne mooy ngëm yàlla loolu kooku moom amul benn problème te gisoon nañ bii passé inna allaha tajawaza lii an ummatil xata wan nisyaan wa mastukrihu alayhi waaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi daal dinay may pardonné la Allahu akbar ndax mooma ndax moom waaw sama xeet li nga xam ne mooy am njuumte faute alxata wan nisyan ak fàtte wa mastukrihu alayhi hadith sayyidina mawlana abu dhar jundub ibn junada radiyallahu anhu al imam ibn majah ku mel ni moom soloo na ko walillahi alhamdu wal minna kon mooy bu dee dañ laa forcer ci noonu ku noonu ah wala ne boo ko waxul sa yit gën a garaaw lay xew ah nee ko sa moom bañ naan sa <laughs> waaw mais bu dee moom loolu amul benn contrainte dara lu lay kii kooku moom bu ko woowee sa mukk waaw. imaam indi fi benn xadis muy xadis mille sept cent vingt cinq. mu ne an Buraydata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqulu lilmunaafiqi sayyid fa innahu in yaku sayyidan faqad asxattum rabbakum azza wa jalla rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al imaam al xaafiz an-nawawi moo dil ñu xadis bi mu ne waan Buraydata mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Buraydatu ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena taqulu di wax lil munaafiqi naafiq bi bu leen fekkum naafiq moom bu installé wu ko sayyid quoi <laughs> ay way sang bi son éminence ay way ku kawe ki ci wàllu diine <laughs> as-sayyid ay sang bi sëriñ bi cheikh bi fa innahu ndax kat in yaku sayida bu dee ne loolu ngeen wax waajooju daa fekk moom ab sang la faqad asxattum rabbakum azza wa jalla xam leen ne daal di ngeen merloo seen borom mi nga xamante ne tedd na ta màgg mu ne xadis bi rawahu soloo na ko Abu Dawud al Abu Dawud as-Sijizi rahmatullah alayhi as-Sijistani léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom doo nga ah, jiitu woon na ko indi woon na ko ci Musnad al-Ansar Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko indi adab baabu la yuqaalu al mamluk rabbi wa rabbati voilà <laughs> waaw ah buntu boobu la góode mu ne haddathana Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara al imam Abu Dawud rahimahullah mu ne nettal na sunu sëriñ di Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara al-Jushami mawlaahum al-Qawariri Abu Sa'id al-Basri wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahimahullah gane àddina vers les années cent cinquante et un génn àddina deux cents 35 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hishaam mu nekk ñu nettal mooy Mu'aaz ibn Hishaam di Mu'aaz ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastawaa'iyu al-Basriyu al-Yamani rahimahullahu taala génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani abi Muaz mu nekk nettali mooy baayam di Hisham kon Muaz ibn Hisham muy Hisham ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaayi Abu Bakr al-Basri rahimahullah ah, ñii ne Jahdari la woon gane àddina vers les années soixante-seize génn àddina cent cinquante-quatre am na wuute rahimahullahu ta'ala an Qataada moo ko jëlee ci Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Xattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullah gane àddina la 60 génn àddina 117 an Abdillah ibn Burayda mu jëloon ko ci seexu Sulaymaan bi di Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi qaadi Marw la woon rahimahullahu ta'ala gane àddina la quinze ci xilaafa sayyidina mawlana Umar ibn al-Khattab génn àddina la cent quinze rahimahullahu ta'ala an abiihi Abdallah jëla ko ci baayam di Buraydatu ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd Abu Abdillah ñi ne Abu Sahl ñi ne déet Abu Sasan ñi ne Abu al-Husayb al-Aslami al-Basri rahimahullah génn àddina fële ca Marw l'an 62 nekk sahaaba boo xam ne bu siiw la liñ ko fi gis bari na radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa la taqulu lil munafiqi sayyid <laughs> fa innahu in yaku sayyida faqad asxattum rabbakum azza wa jalla azza ah kon lii mooy xadis bi nga lañu Euh, illustré li nga xam ne noonu la tudde bunt bi que ne fekkum naa fekk bu ne jonn nga naan ko sayid loolu moom dangaa ngaa nekk di <laughs> di nga merloo boroom di tabaraka wa taala waaw ah, léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi dana bi isnaadin saxiix loolu xam nga fàtte nañ ko kii parce que bon Abd Ubaydillah ibn Maysara loolu dama ko fàtte woon siqatu sabt la borom Taqrib at-Tahdhib wax moom mi ko imaam Abu Dawud jële Mu'adh ibn Mu'adh kenn du ko laaj mu jële ko ci baayam ñoom ñëpp ci rijaalu sahihayn lañ bokk an Qatada muy Mu'adh ak baayam ak Qatada naka noon Abdullah ibn Burayda naka noon an abihi saxaaba bi taxul ñuy wax kon loolu xadiis la boo xam ne xadiis bu wéex a wéex wéex a wéex wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu ñëw ci wàllu lu kaalim bunt bi ñu ne la leer na aw tere bu ñu tere ngay wax ak di jokkalanteeg ab faasiq ab kenn topp ak ki nga xamante ne nii mooy ab nitu bidaa ak naafiq xawaa xeet yooyu rek <laughs> nga naan ko bi sayid yoneen saa saa wax ñu lu leer am naafiq nga xam ne li muy wane ci biti ak li ci biiram ak a wute waaw boo ko gisee ci biti da ngay foog kii mooy kilifa ak diine gi ne mag gi ne mag waaye lépp lu yàqu ci l'islam bi moom la ab zindiq la kàccoorte moo nekk ca kaw bopp ba waaw di doye dal diine waaw ba pare léeg-léeg mu boowooñ ay nit ñu baax walla moom mu fexe ba mbaal ñu bari di wane ci biti waaye boo ko jegee xam ne kii dara baaxul waaw waaw bés boo ko kotuwaayee xam ne kii en fait diine ci boppam moo amul benn euh, poids ci xol bi quoi waaw wal iyaazu billaah kooku nag nga ñëw ku mel noonu mu ñëw naa di ko jay naan ko ay ay lool loolu leen jay la sayyid déedéet waaw ndax bu dee ay yàqu sayyida bu dee daa nekk ab sang moo xam sangu ay ñoñam lañ comme Abdallah ibn Ubay li nga xamante ne nii ci la yonent bari saa saa ab doora ñëw Medina fekk gaa yi doon koy waaja fal ko wax ah! gaa yi teg ko fële te xadiis boobu gisoon nañu xadiis Seydina Usaama bi radiyallahu anhu mooy keroog rek li nga xam ne ci la da woon ci la yeneen saa saa daf ma supporté woon ci benn mbaam après ñuy dem euh, doon seeti Saad ibn Ubaada radiyallahu anhu avant avant Badar di xew <laughs> ba ni muy rombe mbooloo moo xam ne Abdallah ibn Ubay temps yi moom ne wanewul woon ne dafa gëm diine mu nga fa woon ak lenn ci julli ña ak ñi nga xam ne ay yahud ñenn ñi tamit abadatul awsam comme Abdallah léegi bi yonent saa salaam bi mbaamam bi mi mu waroon romb romb leen di nuyu Abdallah ibn Ubay daal di jël kiiwam <laughs> euh, yéeréem benn làmbaayam daal di taf bakkan yi waaw naan yonent saa salaam waay waay bu ñu puseeral waay ah waaw waaw yonent daal di wàcc <laughs> ah daal di leen woo euh, nuyu leen. woo yéeféer ak yahuud ya fa newoon eh, ci diine daal di leen jàngal alquran Abdallah ibn Ubay naan ko yow eh, eh, amul lu gën rafet li ngay wax waaye bu dee li ngay wax dëgg la bu ñu ci lor ci suñu jotaay yi quoi dellul ak sa warwaay yi ku la dikkal nga nettali ko wax koy alquran yi quoi waaw ku la dikkalul nag bu fi nekk di ñu dikkal quoi Abdallah ibn Rawaha <laughs> nijaay Seydina Nu'man ibn Bashir fekk mu nga foon mu ne ko waane waaw yonent bi saa saa ñëwal de ñëw di ñu fekk laa saa bu la neexee de ñu fekk suñu jotaay ñun bëgg nañ li ngay wax dañ koo sopp sax li nga ñuy nettali ni alxuraan ngay jàng léegi nag lool yëkkati dënn yi mushrikuuna yi mer <laughs> jullit ñi tamit mer ah ak yahuud yi yahuud yi ñoom yi mushrikuuna yi lañ àndal ndax Abdallah ibn Ubay li mu wax looloo leen neex waaw parce que ay kàccoor lañu ñoom tamit waaw moo la ñoom ànd ak ñoo xam ne gëmuñu dara di xeex ñoo xam ne dañoo gëm yàlla loolu du dara ci ñoom parce que seen intérêt newu ci waaw seen intérêt newu ci waaw léegi nag bi nga xamante ne ci la yëkkatiku noonu ba gaa yi commencé euh, nar jote bu baax hmm? yeneen kaasam daal di leen dalal quoi hmm? après mu war war waayam daal di dem ci Sa'd ibn Ubaada naan ko yaa abal xubaab ba ah moo doon dàkkantalu Seydina Sa'd ibn Ubaada quoi naan ko xanaa déggoo li nga xamante ne moom la kii wax seen mbokk mi mu ne ko kan <laughs> ah mu ne ko kii non non non ma euh, Sa'd euh, euh, mu ne ko xanaa déggoo li kii wax seen abul xubaab moo doon dàkkantalu kàccooru mag bi voilà mooy Abdallah ibn Ubay wal iyaazu billah maa ngi juum sax ah <laughs> léegi Seydina Sa'd ibn Ubaada ne ko eh, ne ko yonent saa salaam jéggal ko te nga dummóoyu ay mbiram ndax kooka borom bi dalaa jox lim la jox te fekkoon yow bi ngay ñëw fii Medina fekkoon na haadihi al bahra mooy bërëb bii nii waaw mooy fii nii dëkk bii nii hmm? pare woon nañ ngir am yu taw yu juuxu mooy defar ko ab taaj mooy def ko euh, mu nekk buur defal ko ndëppal buur couronne hmm, couronne ko def ko buur euh. léegi nag bi nga xam ne loolu ba ca nga ñëwul ñépp bàyyi loolu daal di lay topp loolu moo ko mer loo ko wax loolu day moom la xoolee day gis ne da nga koo accaparer da nangu loo xam ne moom moo ko waroon <laughs> moom moom tout le temps tout le temps day xoole bëtu voilà kii dafa ma usurpé sama lii nga xam ne maa ko mu ñëw rek ñu bàyyi lépp daal di koy topp voilà loolu lay xoole kon nag boro yow yeneen sa salaam man sànq li ma lay wax moo jéggal ko rek te bañ koo faale waaw mu ñëw ci kii bi muy wax loolu rek moo tax <laughs> waaw ce quatuor de Ibnu Ubay voilà loolu mooy ñu mel noonu nan ngay ñëwee naan leen sayid quoi ah, kooku doo ko sayid non. waaw nga xam ne lu yàqu ñoo ko yàq ñu nekk mooy waa ji bu dee sangu waa dëkkam la ñu yàqu sayyida hmm? kooku comme Abdallah ibn Ubay aw saahiba abid wala mu bari ay jaam ak ñu góor ak jigéen ak borom alal kooku da koy gin a jay waaw day gën gis boppam nag <laughs> surtout bu dee ko koy wax daa nekk kilifa wala kilifa diine boobu day gën a tee garaaw mais même boo nekkul kilifa yi ne amoo droit di ko wax di ko woowee noonu waaw ndax bu boobaa faqad asxattum rabbakum azza wa jalla al imaam al al azim al abadi rahimahullah mu ne mooy aghdabtumuhu li annahu yakunu ta'ziman lahu wa huwa mimman la yastahiqqu at-ta'zim fa kayfa in lam yakun sayyidan bi ahadin min al ma'ani fa innahu yakunu ma'a dhalika kadhaban wa nifaqan mu ne waaw mooy da ngeen koy da ngeen di merloo seen borom mooy da ngeen di jur luy indi seenum sànñum borom ci woo gi ngeen di woowe nit ku mel noonu noonu ndax waa ji da ngeen koy loolu c'est pour màggal ko alors ko ku xaqiir ba mel noonu doyali ku mel noonu kooku jarul a màggal parce que day gën a mbonteem da ciy gën a sax waaw moom yelloowul ñu koy màggal léegi lan ngay xalaat ne waa ji mooy sang amul benn ci maanaay sang boo xam ne ràngoo na ko dara lépp poussière la ak wane wook dóor ak dóor mark waaw waaw ba pare mu teg ci nan nga ciy tege mooy mooy mooy mooy maanaay sang sori na ko ba pare mu nekk ab narkat ab naafiq bu mag nga ñëw naan ko sa it ko waaw <laughs> waaw mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne maanaaw maanaaw xadiis mooy in yaku sayida lakum bés bu ngeen xoolee ba koog ngeen naan sayid mu nekk seenu sang fa tajibu alaykum bu boobaa day war ci yéen ta'atuhu ngeen topp ko waaw ci kàccoorteem gi mu di digal ak yi mu fa idaa asatumuhu te ngeen ko toppee faqad asxattum rabbakum jurulal ngeen seen sànjum borom meral def ngeen seen mer ngeen aw laa taqulu li munafiq sayyid wala mu ne wax am naafiq sanga fa innakum in qultum dhalika faqad asxattum rabbakum waaw bul wax benn naafiq moo tax euh, réewum raayalante gannaaw c'est très dangereux waaw mudaahanante ñoo xamante ne bu ñu ñëwee ba boroom xam-xam yi wala ñi nga xam ne ñoom lañ ko yaakaare ak xam-xam boroom euh, sëriñu diine yi léegi nekkatul dëgg lañuy gën a bàyyi xel waaye askanu ki ñu jàmmaar lool ki ñu jàkkaar lool bokk ak ki ñu dendeel ci wan askan ci askanu kër religieux yi la bokk bu ko defee mu yëkkati ko tagg ko waaw te moom ci boppam moo gën a xam ne waa ji dara moo gën a xam ne waaj ay tojaange lay wax du matin au soir waaw mu dem ngénteem wala mu tuddam walla ñu daje ci plateau télé mu koy tagg tax ñu bari ñoo xamante ne nii manoon nañoo mucc ci ayam ne boo doon waxoon nga dëgg wala sax ka noppi woon doon nañ prudent nga ñëw ne moom borom xam-xam la mooy alamul waay kii a kii borom xam-xam la jëfakatu xam-xam la waaw wax ko wax ko ay mbir mu kontaan ci yow bu ne borom alal la yow ngay ku ñàkk mu am lu mu la jox waaw wal iyaadu billah loolu loolu loolu ak gravité foo ko takk rek weesu na ko parce que yaa ngi réeral xeetu yonent bi alayhi salaam parce que boo nee borom xam-xam la te yow ñu xam ne yow moom bon luñ man di wax yow jàmbaar nga boroom xam-xam nga am nga loo ci am bu dee àggoo yenn niveau yi mais manuñ la ko dindil nga ñëw di wax di tagg koo xamante ni yàq la nekk ci kaw suuf waaw képp ku ko topp gis nga waaye waxtaanam xam nga ni mu lépp ay tojaange la woyofal diine woyofal lu woyofal waaw jàpp julli di saboote waaw jàpp ne bon c'est pas grave alhamdulilah ñaa koo def c'est pas la fin du monde d'ailleurs sax ñi ko doon def mën nañoo ëpp dara ji ñi koy def loolu lépp xam nga ci waxtaanam di daganal ay riba waaw di daganal presque njaaloo ci yoo xamante ne tegu ko fen nga xam loolu lépp ci kooku nga ñëw ci plateau ak fu la neex walla ci mbooloo wala fenn nga koy tagg naan amul moroom waaw bari na nag ñu koy dal waaye amul morom wal iyaazu billah waaw yow li nga def dafa xaram la taqulu lil munaafiq sayyid saa saa nee na bu leen wax naafiq bi sayyid fa in yaku sayyidaa bu dee def sang la <laughs> li ngeen di wax mu jàpp ne sang la ah? bay doxe ci loolee tax mu gën a fuuy gën a ràngate ku xam leen fa faqad asxattum rabbakum azza wa jalla al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala